dogit bi nga xam ne ba léegi ci mbëmbëskël mi comme niñ ko waxoon ci bii weesu mu ne comme ni nga xam ne noonu la ko boroomul cosaanu téere bi di al imaam ad-Daymaani al Yadaali daal di woon waxee ne faslun sëriñ bi de faslun radiyallahu anhuma <clears throat> muy ab pàcc bu ndaw sous-chapitre ci mbëmbëskël mi ci introduction bi ba léegi mu ne wa arghabul ashyaa'i lil amwaati gis nga li nga xamante ne nii moo gën a soppulu ci mbir yi lil amwaati ñeel ñi nga xam ne dañoo faatu bañ denc leen ci seen bàmmeel yi lañ gën a sopp lañu gën a bëgg mooy lan raddun delloo ñu delloo leen ila duniyaa ci àddina gu jege gii te kaaw a jeex te ñu jóge fi maal xayaat yi ñu ànd ak seen nokki ya day dund walaw suwayatan faqat même bu doon benn ceer sa dong loo xam ne matul sax benn waxtu as ceers doyoon na leen waa lu tax tañu ne woon fi defoon fi ay at yu bari ñenn ñi su doon boroom sax may na leen lopp téeméeri at ñenn ñi jege nañ ko wala en tout cas nekkoon nañu fay mustallaf lu tax ñu bëgg dem ba foofu ba faatuñu denc leen ñu bëgg delluwaat àddina mu ne li yaamalu ngir ñu jëf saalihatan jëf ju baax joo xam ne ju yiw joo xam ne tan tanfa'uhum dina leen jariñ in qafalu buñ delluwaatee yawmal qiyaam kii mooy xam nga képp ku am lii mooy fa nga jëm fa nga faatu foo fële barsax xam nga ne fekkoo fa lu baax <laughs> gis ne defuma fi dara moo tax ñu bëgg a dellu waaw waaw wala la ma waroon daanaka defuma un bi la ma waroon benn ci ñett sax defuma ko muy mébét dellu te lool c'est trop tard léegi ñun ñuy dund fii nag yëg ko te faatoo guñu ndax ku dem foofu c'est trop tard mooy bay woy na kon lu ñuy def mu ne faatani man baqiya umrin qad mada bi gayri taatin walil xayrin hada mu ne kon faatani man na nga woomlu profiteel di def lu baax baqiya umrin ci li nga xam ne moo des sa sa saw saw sa sa ci dund goo xam ne kat xat madaa romb na lu am na lu bari lu ci romb bi xayri ta'atin loo xam ne yow paase woo ko woon ci jaamu yàlla ci topp yàlla kon nag looloo tax kon walil xayrin hada kon profitool ta nga gaaw ci yiiw yi alquran di woote sunna borom bi di ko woote gaawal ci yiw joo jële nga gaaw tëb ngir def yiw yoo jële nekkal ci chantier yi léegi comme ba nga léegi nag li weesu li nasaraan bi naan jarul di jaay ci meew bi nga xam ne jot naa këpp faut pas pleurer sur le sur le lait renversé ndax loolu c'est trop weesu na waaw waaw li des kay mooy nekk sa kanam fexeel mu yëwén ginnaaw ba nga xam ne la jot a jàll moom yëwénu kon profiteel mu ne qabla fawatihi wala tafulu abad an il muraati li batinil mu ne qabla fawatihi li tax ma ne la gaawal nga profité ci dund gi nga xamante ne la ci am na lu bari lu ci jàll te jaarul woon ci yoon ci ci jaamu yàlla te nga gaaw jëp dem ci lu baax mu ne xam la fawaatihi laata loolu lool la desi sax ci dund nga daal di koy ñàkk dee dikkal la mu daal di lay rëcc mu ne walaa taxaful abat tanag bul sàggane mukk anil muraati ji ji ci sàmmoonte di sàmmoonteeg li nga xam ne li baatinil jasad li nga xam ne moo nekk sa biir sa biir yaram na nga fexe sa biir yaram bu ci dara dugg lu dul lu dagan ndax kat comme niñ la ko waxe woon keroog ci xadiis sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma nekk ci sahih sahih imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi inna allaha yonent bi alayhi salaam ne inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa teey te du nangu lu dul lu teey ca la doon tudde waaja nga xam ne ar-rajula ash'asa yutilu as-safara ash'asa aghbara waaw yamuddu yaday yadaa wala yadayhi ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yastajabu li dhalik yonent mi alayhi salaatu salaam ci xadiis boobu la doon tudde ne waaja nga xam ne dafa voyage yi voyage bu gudd pënd poussière xaal yi ñuy nangoo ñaan yépp ràngoo na ci moom mu yëkkati loxoom yi di woo borom bi ci turam yu sell yi daa rabb yow sama borom waaye nag malheureusement am na lu kolos am na loo xam ne doxut waaw fekk moom li muy lekk dafa xaram li muy naan dafa xaram li muy dunde dafa xaram lépp ma xaram yonent bi alei satu ne ku mel noonu nan la ko borom bi di nangule kon nag kon nag bul sàggan wala taghful abat anil muraati li batinil jasad bul sàggan mukk di sàmmoonteeg li nga xam ne boo nekk sa biir li nekk sa biir yaram mu ne wakun oxayata bitalxawaasi fi kulli waqtin xaafidal anfaasi mu ne wakun oxaya nekkal yow sama mbokk sama mbokk dii de daabital xawaasi koo xam ne da takk sa cër sa bët yi sa nopp yi sa làmmiñ bi sa loxo yi sa tànk yi na nga sa pëy na leen takk de waaw di leen saytu fii kulli waqtin ci waxtu wone y'a si laissé aller sa bët bi du la neex nga ciy xool boroom bi dala ko jox ngir ngay xool ci yu dagan yeeg loo xamante ne nii mooy lu koy gërëmloo sa tànk yi naka noonu le waaw fooy bañ a faatoo bu la fa kenn gis waaw mu ne xaafizal anfaasi deel nekk koo xam ne dangay takk di wattu sa nokki yi bul nokki foo xam ne mukk nokki koo xam ne ba nga koy génne di xëcc ngalawul borom bi di dugal da nga doon mooy yàlla waaw fooy bañ faatoo waxoon nañ la ci terrain di làmb yeeg stade de foot façon caaxaan yeeg danse nii boo fa bañee faatu bu fa ne waaw waaw xaafizal anfaasi gàkkal tey wattu sa nokk yi mel ni ñu ne ko waa sëriñ bi radiyallahu anka lu tax mu ne li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yashtari alkanza biha la yatanaha xayruhu fantabiha mu ne li anna kulla nafasin min rajuli ndax nokki gu nekk ci cam ci góor gi ci nit ki jawharatun gànjar la gànjar la nafisa boo xam ne bu bu bu bu am solo te cher lam du wuññeeku mukk du deñ mukk nga xam ne nit ki yumkinu mën na an yashtari al kanza biha na cee jënd ay trésor gis nga benn nokki man nga cee jënd ngërëmu man nga cee amee ngërëmu yàlla amee ci loo xamante ne nii ay trésor yu dul jeex moo xam ne noo xam ne moo tax mu ne laayetanaaha du jeex trésor yoo yële mu mën a amee ci genn nokki xayruhu yiw ngay tokki du ba yey dotteekoo ca ca loolu le kon nag fantabiha na ngeen yeewu ci lii ma leen di wax man Bamba radiyallahu anhu <laughs> addina bi léegi ni ñu tànnee te du léegi rek mais dafa gën a bare réseaux sociaux yi ak affaires yu bees yi ñu foog ne lépp ci caaxaan la ne te suñu boroom waxoon na wamaa xalaqtul eh, kii wamaa xalaqna samawati wal ard wamaa baynahuma la'ibin binduma asamaan su ak yi nekk ci digganteem ngir fo gaa yi jàpp ne àddina bi programme fo kese ay théâtre ak i caaxaan ak film ak match ak yooyu kese fi war a am ak ay jeux olympiques lépp di caaxaan dara yàlla amu ci ba léegi sax daanaka koy dénoncer moom la ñuy jàpp ni kii dafa am problème alors que ñoom ñoo am problème parce que amatuñ ñu leen di wax dëgg bareetul te da gis ñoo am dañuy wax ci diine te yooyu rekk a leen ñoom seen exemple yi ñuy joxe yépp seen misaal yépp ci yooyu lañ koy joxe mu leer ne waa ji kenn dina koo bëgg ci xolam bi la dee te yooyu yépp ay caaxaan la kenn ñemee bariwul ñu ci ñemee duut baaraam te lii la sëriñ bi di wax bakkan nokki gu ne min rajulin ci daa nekk loo xam ne gànjar bu cher ta loo xam ne du wuññeeku boo xam ne mag nga cee jënde ay trésor lu dul jeex waaw kon nag yoo xam ne yiiwam du jeex kon nag yeewu leen ci lii ma leen wax génn leen ci nelaw yu topp seen bakkan yi waaw la nga xam ne <laughs> moo tax xam-xam yii ak tamit wax li bu leer kese moom la alwaraa rey lool moo taxoon mu ne woon damaa bind téere bii ngir dekkel ci maa amaatahul waraa li nga xam ne nit ñu ñoo ko faat bi nga xamante ne iza arahumul kara bi nga xam ne bànneexu seen seen nelaw yu bànneex yeeg gëmmentu yu bànneex ak topp seen bakkan bi mu leen muure bii di ñëw nag ñu mu ñëw gin ñoo leeralal mbir yi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama alhamdulillahi rabbil alamin